resté ci ay yoo xamante ne ah, bu ay rëngi-rëngi ay vent yuy tël tël fu nekk di ñëw ay grêle di dóor tël tël waaw ci avion bi rus rus rus avion bi yëngatu yooyu dañ yooyu yëpp ko ciy formé ba du nekk koo xam ne yow bu dee pilote bi moo ko paniqué mu ne ah, ah. bàyyi commande yi newatul fu mu nekk di di di jaawale pédale di di ci pédale sax commande yi sawaay descente diabolique ndox di daa ti bus affaire bi avion bi tige ci suuf kooku kooku daa jarat bi koy link am am mbaar nga naan kooku sareetu mbaam ko dox ko jox bu koy daal waaw mooy ne loolu yëpp dañ koy dañ koy former ci euh, période de trouble bu amee turbulence bu amee nan lay def ànd ak sang-froid bam xam ne lii day xewa te moom dawale yem waaw comme ni ngay dawale ci oto bi euh, ci tali bi am koo xam ne day yiis tali bu baax nee nga jaar koo xam ne moom tali boo xam ne ngan di kàmb la waaw oto bi day dugg ba gaa yi yaakaar ne oto bi day këpp mu defaat nii wala yoo xamante ne dafa wengalu tali yoo xam ne dafa joyu ak yoo xam ne dafa sew ñaari oto war fee jaar am na kuy jógee nee di ñëw ba manoo ko éviter léegi nan ngay de est-ce bi ngay dawee bu bu lépp naay see liis moom ngay dawee booy jël tournant non boo ko defee yaa waddal ngay yooyu yëpp nit ki dañ ko ciy formé wali laal masalu sa doom it noonu nga ko war a formé ci mbiru àddina waaw te loolu boo ko jaaree fenn ah, gis nga naan la waaye na ko jox ko mu dem euh, ci kii xam àddina xaritam yeeg yooyu yooyu kazzab loolu iblis koy wax loolu kat iblis moo leen di wax loolu. waaw ah, sinon bu génnee gars yi dañ koy nangam waxi kat ci kat dëgg la naan la lu bon xam bu ko bakkan xamoon du ko laaj mais bés bu ma lu bon. waxoon naa la fi exemple coca bi gis nga xale bu ndaw ab liir ak am ay deux ans bu buñ naanagul coca grawul mën na koy romb sax ci frigo bi nit ñi di naan du ko du ko xaale lu tax parce que xamagu ko mais bés boo ko ñamalee bam ñam ne ah, lii mooy kuukaa suukar seeg affaire beeg naa nangam me nangam yàlla xam na ne boo dematee sax moo koy utiliser boppam wala nga toog di ko jox beneen mu ne déedéet bii la soxla bii la soxla lu tax parce que bakkanam xam na lu bon noonu la moo tax façon wax yooyu yépp waxu poubelle waxi kat kat la yoo xam ne zuxrufal qawlu gurur ay suñu borom doon wax naan naan naan saytaane yi loolu la ñuy wax ñu seen mbokk yi mooy di taaral di jéem a taaral ay mbir Eh? ci loo xam ne lépp ay caaxaat la ñu la koy jéem a taaralal ne la lii mooy li rafet mais du dëgg boo bëggee yar nga xam ne situation bu mu nekk génn ci alquran ak sunna ngay ne voilà ba ala yàlla moo xam mais borom bi gën a xam ñi bi ñi ñi wala jaayee ko gën a xam moom borom bi moo gën a xam nit ñi mu bind wala nit ñi ñoo gën a xam borom bi moom ñi mu bind borom bi ne la nii ne fii ngay jaar boo ngeen bëggee baax jaar leen fii liy affaire na sa xelu doom ci problème mu trouble yi mën a am ñun ak yow bàyyi jeeg sëriñ beeg ñépp yem mooy lan alquran ala bi zikrillahi tatma'innul qulub borom bi ne ala waawi ala yëgu leen ma yëgal leen bi zikrillah ci di tudd yàlla di dellu ci alquran ak sunna tatma'inn ci lay dale le rappel d'Allah ci lay dale alxulubu xol yi waaw trouble bu nekk ci kanamam day ndaxoo parce que am na lu koy niit leer bu nekk bu yàlla def ci biiram bu koy niital ci lëndëm yi ba ni muy fexe ba déjouer waaw loolu la eh, wax caaxaan yooyu moo tax li xew é eh, gas yi nangam nangam dina gaaw nag dina gaaw parce que parewu ngeen t'as pas délivré le passeport d'ailleurs parent bi sax mais passeport bu moo xamul lu nga koy délivrer waaw boo nee passeport ñuy xool bi ñuy dem ci ci ci consulat yeeg di ko defari wala mairie yi waxuma la yooyu de passeport bii bi nga xam ne sa voyage bii nga xam ne yone sa waxoon na ko Ibnu Umar radiyallahu anhuma mu ne gisoon nañ ko ci Riyad bi fii axada rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi mankibayya fa qaala ya ghulam kun fi dunya ka annaka gharib aw abir at wa ud nafsaka ci yeneen riwaaya min ashaabil qubuur mu ne yeneen saa saam nekk gone mu sama ñaari mbagg yi ne ma eh àddina bi comme si ab étranger mooy nga xam ko nga ñàkk koo xam étranger nga. gis naan man j'ai les papiers français je suis français di di euh, bi fee waaw amal xor yërmande buñ koy sonal waaw loolu am ko ndax boo ko amul mooy amoo xolam voilà mais di ne yow. fii mu ne mooy yow étranger nga ci kaw suuf si ngeen nekk yéen ñëpp waaw kon considérer sa bopp te xam ne moom nga ab tumuraanke nga fi de wóor na lépp loo yaakaar ne te nga ci loxo borom bi mën na def seconde bi tegu lépp mu rëcc ko nga ñàkk lépp nga gis ni muy lay rëcc te mën ci tus te ñàkk nga ko ba fay loolu misaalam du jeex ci suñu dund bi kun fi dunya ka annaka aw abiri sabil wala kuy jéggi yoon jamono ji ngay jéggi yoon wala bi nga xam ne si tukki nga nekk door a def distance ah Dakar Popenguine diggante bi ngay jógee Dakar ba Popenguine jàppal ne yow ci loolu loolu yow ci loolu nga ci loolu nga ne da ngay yoon rek ngir àgg destination te destination mooy alaxira te amul amul retour ne voyage bi stade boo romb doo fu ñëwaat la tarkabunna tabaqan an tabaq waat naa ne di ngeen romb di jéggay étape toppay étape étape bu nekk xale waxoon nañ ko boo ko xasee romb jeex na mënoo mëbëtë mëbëtë mëbët ba nekk xale jamais sa ba ngay am trente gis nga boo ko dépassé ba nekk quarante cinq ans loo ko mëbët mëbët mënatu la nekk trente ans a koo ko am cinquante ans nga am ko naan ëy ba may am quarante ma ne da yaakaar ba dee waaye mënoo dellu gannaaw kanam rek te fa nga jëm mooy bés bu bu weesu nokki gu romb yaa ngi teg benn pas vers ton vers ci sa tombe nga jëm mooy yow jour bu yàlla def bu yàlla doomu aadama bi mooy yaa ngi yëkkati nga sa tànk teg ko jëlaat beneen di teg jëm xam ne fa lañ lay suuli ëllëg foofu nga jëm bu dee muus la man nag ko yéemu naa ci koo xam ne ci ci bàmmeelam la jëm ngir ñu suuli ko di yége di nag di yaata yëmme di gumbe waaw di gumbe nga yaataa yumbe nekk ci folklore bi te kat juste bu nekk mu teg tànkam fan la jëm bàmmeelam la jëm moo tax malaaka yi dañuy jaaxal ci nit ñi quoi malaaka yi gàndu ak nit ñi ay kaala leen def moo tax bés bu ñu xullee safara ñu ne muy alam yàtti ko mel ni qaalu bala qad jaa'anaa nadhiirun fa kaddabnaa wa qulnaa maa Allah min shay waaw malaaka yi dañuy jaaxle quoi ñi jaaxle safara bu ñu gisee dañu ci mbir dañu naan nii nii ku leen avertir amu ngeen woon ku avertir ni jour bi am na amu ngeen woon ku leen ni leen jour bi am na bés bi am na ah gaa yi nag xaaloo ah dëgg dëgg amoon nañ de wax dëgg yàlla am na ñu ñu doon avertir de xaaloo balaa xat jaa anaa dëgg dëgg dëggaloon nañu nag yi doon ku ñu doon xupp du ñu mettre en garde naan ñu def leen attention dundu kii du day jeex du leen sax fa ngeen jëm seen bàmmeel ngeen jëm te foofu du jeex la dem lu tax loo xamante ne bu ngeen fa demee ci xéewal ngeen di dëkk te ngeen bàyyi caaxaan yi ak topp seen bakkan ak nitu àddina yi nga xam ne seen dara du yàlla amul dara luñ boole ci yàlla ak iblis ak seen yooyu mooy te du ko dem am na ñu ko doon wax malheureusement waaye dañu doon wax ne borom bi wàccewul dara waaye topp leen paix. saa yi ñii dañoo ñàkk dañoo amul lu ñu am rek waxu pauvre la bu gisub daal di koy jalousie loolu kese la waaw feetu fi ñu nekk moo leen naqari waaye dinañ seen xol yi dinañ dee de waaw dinañ bànneexu di dem fu ne ci àddina bi laa wax di lekk suñu xaalis waaw di yéeg avion yi tiim la nga nekk ca suuf topp leen na ana ya laaxira laaxira moom ñàkk kese waaw kaa loolu la ñoo kon affaire yi loolu wa ud nafsaka min ashaabil qubuur te saa boo xëyee boole sa bopp ci ñi ñuy rob ñi ñuy yóbbu bàmmeel daal di leen enterrer bi yoboo nga boole ci sa bopp parce jour bu nekk mën ngaa nekk sa jour yow lii mooy yàlla mooy ku ne la boo ko defee lool bu dugg looy nekk ci boppam mu jàpp ko yàlla jàpp dimbali la ci lool mu jàpp ci parce man nga koo jàngale mooy dugg fii génn fee ah. loolu yàlla parce que hidaayatu tawfiq yàllaa ko moom mais yow defal li nga war a ñu bindee tos waaw bindee ginance gi tax nit nangu lu baax loolu yàllaa ko yor du loxo nekkul ci loxoy kenn du sax ci lox bu yonent innaka la tahdi man ahbabta saa saa loolu la ko boroomam wax du yow yaay dugal lu baax li nga leen di woo ba ñu bindee ko ci ku la soob déedéet walakin Allah yahdi man yasha li am ba des yàlla mooy dugal loolu ci képp koo xam ne loo ko sopp mais pas ku sopp keneen voilà yow defar ñun defuñu tus moo dox lu xëy ñun branché wu nag ci rajo yeeg télé yeeg actualité li gaa yi wax ñi nga xamante ne seen yoon newul fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarud Sina Muusa ca suuratu Taaha alayhi salaatu wassalaam borom bi bokk na ci li ñu ko njëkk a wax bi mu ko ne innanii ana Allahu laa ilaaha illaa ana fa'budnii wa aqimis salaata li dhikrii inna saa'ata aatiya akaadu fiihaa litujzaa kullu nafsin bimaa tas'aa falaa yasuddannaka anhaa man laa yu'minu bihaa wattaba'a hawaahu fatardaa Seydina Muusa alayhi salaam keroog bi ko borom bi di njëkk waxyu ca tuuru Sinaa fële ci Sinaay le tout bi mu naan ko ixla' alayka sumil sa dàll yi innaka bil waadil muqaddasi tuwaa wa ana axtartuka fastami' limaa yuuhaa waaw sumil sa dàll yi ndax bërëb bi nga nekk daa sell te mooy tuwaa déglul xarewlul li nga xam ne moom laa lay wax bàyyil xel attention wul ci li ma lay wax man sa borom xamal ko ne moom mooy yàlla bi nga xam ne moom dong moo existé te moom dong moo yelloo ñu jaamu ko te ñàkk koo jaamu ay mbugalu kese lay teg ci borom te maa la tànn kon déglu yu nga ko xamee lool xamal ko nag que ne fii gis nga suuf sii jaamu yàllaa fi xaj mooy yàlla xaju jaamu ma wéetal ma faabudu nii wa aqimi salaa ginnaaw sa digganteeg sa xol sa digganteeg man waaye ci pratique yi li gën a rëy looy def wa aqimi del taxawal julli li zikri ngir di ma fàttale ko wa aqimi salaa del taxawal julli li saa boo ko fàttale ko farata boo waroon a def nga fàttale ko ba nga ko fàttale ko ca la la war comme ni ko ne saa sam leerale waaw ne ko gis nga saa yawmal qiyam mu ngi ñëw moom laa loolu wax naan yaa ngi ci dund bi bés boo def sa bàmmeel nga jëm moo taxoon te suuratu Taaha ci kii yu gàtt yi ñu doon def tafsir allégé yi ñu ngi ko ci doon wax temps yi ci lañ nekk sax ci àjjuma yi waaw <laughs> weesu na mais di ko yónnee quoi waxtaanu diine boo xamante ni nii alaaxira amu ci mooy waa ji man ngaa déglu tey mën a nekk thème boo xam ne du alaaxira lañuy ñuy wax mais sa waay man nga déglu ay waxtaanam santan quatre dimanche jamais mu tudd alaaxira loolu du waxtaanu diine waxtaanu caaxaan la tudd lépp teg ci idéologie wala le le savant tel l'avait dit mu nekk lépp ay idéologie lool li kanta ñépp a baax ay yu mel noonu loolu waxu kàcc la waxtaanu diine wu amul wax alaaxira mooy loolu waxtaanu caaxaan la tudd te tuddul diine yéen ko askanale bu amoon tribunal boo xamante ne nii dina nangu porter plainte plainte yi ñuy porter di ko di ko di ko di ko yónnee ngir diffamation ak euh, euh, faux konoon kon dinaa dem foofu daal déposer sama plainte ci gaa yu mel noonu bu doon am na benn tribunal bu koy nangu ci kaw suuf dinaa porter plainte façon nit ñu mel noonu. ne diine la ñuy waxtaane amul daraay alquran amul daraay waxu yeneen saa sal lépp tegu ci diw sëriñ diw la ñuy wax ci moom sax dara la nekkul yëpp alquran yëpp ay xalaati boppam la woon ndax ñoo moom ak gaa yi koy nettali ñoo yor waaw jàpp ne li baax ci tubaab bi la ne woon ak yooyu di xalaat ay ay pensées rek waaw jàng ay côté quelques mots philosophie di ñu ko bobb te ñu ne ci diine la yor waxoon naa la woon mu bëggee jàng philosophie xam. Euh, épicure comment l'épicure épicurien yi na nekk woon xam naa ku may dem laa wax waaw mu bëggee xam euh, ñoom Aristote Aristotelis ah ñoom Thalès le mathématicien et le philosophe xam naa ni may def laa wax bu ñu leen ñu ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Platon wa ci neen Aflaatoon ñooñu xam naa ni may def woowuñ la diine ngir nga ñëw dañu foor ko ci yooyu nga xam ne ba pare bi caaxaan inna sa'ata atiya waaw ne ko Musa gis nga bés saa muy bés le jour du jugement dernier est imminent waaw tout dee def man borom bi ma nëbb ko jàmm sax du ma leen ko wan du ma leen ci waxati dara waaw bés boobu pour lan la li tujza ngir ñu fay ko nafsin bakkan bu ne bi maa tasaa la doon nekk di ko wéy di ko doxe di ko jaamu di ko def ci kaw suuf mu ne ko nag ginnaaw loolu mu ne gis nga programme bii nga xam ne mooy tax nga mucc ëllëg falaa a anha nga la waaye bu la ci dëndale man laa yu'minu biha koo xam ne gëmu ko koo xam ne bu ñu déggee alquran jàppe ko ay fo waaw ittaxazuha huzuwa wa la'iba jàpp ko ay ay boo sóor booy gars ñoo neex quoi bu ñu ñoo ay alxuraan nee na kuy nodd ñu koy saboote lépp lu jëm ci diine ku niroog yeneen saa salaam ci zigi ci apparence ñu koy saboote ñi nga xam ne gëmuñu loolu di traité di dina takku ci diine ay extrémiste ay terroriste ay nangam ak ay ñiy baaxuñ ay obscurantisme moo yoo xam ne ay diabolique yu ut ngir daal di dénigrer nit ñi mu ne ñu mel noonu buñ la ci dévier waaw bi wax ñu loolu ñun ñu jël suñu nopp yi saañ ko ci ñu mel noonu tout le temps ñu ñuy bombarder ak ñu mel noonu contre suñuy mbokk jullit fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wa taba'a hawa nga xam ne bakkanam kese la topp saa bu xëyee li muy xëy ba li muy fanaane mooy bakkanu bak bànneexu bakkanam lay topp loolu mooy seen ilaahu mooy seen yàlla gi nga xam ne bu bon gi nga xam ne moom lañ jàpp te moom la ñuy jaam waaw wa tabaa topp ay bànnee xam yow julli bi bés boo toppee ku mel noonu fattar daa di nga torox fattar ko yàllaa ko wax demal suuratu Taaha alayhi salaatu wassalaam kon nag attention voilà lii mooy xayru li jëm jóbbal suñu tukki bi mooy njàngalem yonent saa salaam ak taqwa di suuraale yàlla ci suñu lépp di moytu da ko yàlla ci lépp di tënku ci ay diggalam tey sore ay tereem nuñ koy xame loolu buñ ñëwul ci alquran ak sunna kon gis nga saxaaba yi dañoo nekkoon ñu joxoon ñittee bàyyi xel njàngalem yonent bi saa salaam ba xam ne ah moom de seetlu nañ ne lii moo tax Ibn Abbas xamuñ keroog ci Euh, weeru euh, Ashura ah, doon na ginnaaw Ramadan nekkul bés bi nga xam ne la ëpp woon doon bàyyi xel di ko di ko di ko di ko di ko di ko ngir di ko woo mooy bés bii di Ashura ndax ngëneel yi nga xam ne ñoo ci noonu taxadis moom mu ngi euh, imaam al al Buxaari ah <laughs> ginnaaw Ramadan waaw. waaw kon loolu ba am solo mu boole ci lindi kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yataharra sawma al-ithnayn wal-khamis loolu seetloo leen ko may mais bu dee boo nee ak sëriñ bi ay jëbum sa yoon ndaw ci yow yow sa yaa ngi ci leneen bu bu buy jàngale sa yaa ngi yor sa téléphone bi leneen wala bu ngeen àndee fenn yaa ngeeg moom tout le temps gars yi waaye xam naa moom li mu takk moom yu sawaay fu ñu gis sëriñ bi moom lay àndal waaye waaye jëli jëliwu ko dara waaye jëlu ci tus jëlu ci tus jëluwu ci lu tax parce que mas yëga di la waaw waaw te borom bi waxoon nañ la wala takuna bu bokk mukk minal ghafilin ci ñu woy yëga di yi waaw loolu ñii moo tax inna allaha ikhtara ashaba muhammadin yow yawma ixtaara nabiyya inna allah ixtaara yawma eh, eh, li ibnu Mas'ud wax inna allah borom bi ixtaara dafa tànn dafa tànn eh, saxaabaa yonent saa saa bis mu tànnee yonentam ñoo gën a takkoon ñoo gën a am ragal yàlla nit ñi ñoo leen gën a xam gën leen a ragal yàlla waaw waaw moo tax lii la nekk saxaaba c'est pas xiyaar min xiyaar borom bi moo leen tànn boole leen nag gën ñu mbindeef ñu man di denc takk yittewoo nga xam ne ay nit la xam ne dara ñoru leen ci kaw suuf lu dul lan la yooyu saa saa nekk waaye képp ku mel noonu nag kooku mooy yaa ngi teg tànk fañ ñëwoon te noonu la leen yoroon saa saa yaroon te loolu la borom bi di xaar ci ñun ñëpp moo mun nañu laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana nekk na dëgg-dëgg. yéen ci biir raw yàlla la sallallahu alayhi wasallam royukaay bi dina la waaw kon affaire bi loolu la gis nga saxaaba yi sayyidatu Aïsha te waxul ne bon man sama jëkkër la ah <laughs> waaw nekkul sax di faale li muy def waaw xam nga moos ñaari yonent yi alxuraan di wax ah muy imra'atu nuuhin wa imra'atu luut kaanataa tahta abdayni min ibaadinaa saalihayn waaye luñ def fa xaanataahumaa falam yughniyaa anhumaa mina llaahi shay'an wa qiila udxulaa nnaara ma'a ddaaxiliin wal iyaazu billaah ñooñu lu mu leen jëlee. moo tax jege nit ku baax te defoo ni saxaaba yi doon def ak Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam yow alkane lay nekk parce que jege nit ku baax paaka ñaari boor la soit da nga koy yor jariñoo ci dagg ci yu baaxul yi ba mën a frais chemin yo ñax yu baaxul ci sa yoon sa tukki bi nga jëm jëm ci sa borom yoon wi nooy baax te benn danger doo doo ci jóggi loolu la la paaka bi jariñ boo ko deful dalay bojj day dellu ci yow daal di lay bukki daal di fakk sa biir bi yaa ciy alcool gis nga nii Sayyidatu Aisha ñi mel ni ñoom radiyallahu anha meloon suñu worom nañu nag du du soxnaay yonent yépp a meloon noonu ah. loolu mooy ba léegi ba àddina bi tukki wàllu yu boo gis am na wàllu yoo xam ne seen soxna lay baax am na ñoo xam ne seen soxna wala lenn ci seen soxna yi ñu doy waar la ñuy doon ñu yiis la ñuy doon lu seen borom kër lii lu baax ñoom ñu suul ñu fexe ko suul waaw joxe imaam lu bon tax ñenn ñi sax duñ ko nangul ndax ñoom mu joxe misaal waaw jabaru Seydina Nuux ak jawaru Seydina Luut alayhim assalaatu wassalaam mu ne gis nga ñaari jigéen ñi ñaari femme yi kaanata ta dawoon nag noonu taxta ci ronu ibadina salih ñaari suñu jaam yu baax muy ñaari yonent yooyu alayhimu salaatu wassalaam donc mi na rusul ci ñu gën a màgg ci yonent yi alayhi salaatu wassalaam waaye ñu trahir leen na la leen trahir ci wàllu pas-pas ci wàllu lu jëme ci diine waaw ñu trahir leen lépp lu ñu jàngale ngir woote ci yàlla ñoom bu ñu xëyee wala ñu gont bëgg a suul lool wax nit ñu lu wuteen lool borom bi nag ne falam yughniya anhuma min allahi gis nga seen ñaari jëkkër yu baax yooyee seen ñaari borom kër yu baax yooyee jariñu leen dara yàlla borom bi nee na gis nga li ñu deewee lan laa xii ñu ne leen xii la naa la dugg safara yéen ñaar jabaru Seydina Nuux duggal safara jabaru Seydina Nuux duggal safara yow ñii ñaar ma daaxilin ànd ak ñiy dugg safara borom bi faalewul yow sa maamay kat sa baayee kat sa jëkkëree kat yoonu borom bi new ci gis nga li ko li li ko yitteel ci yow mooy li tax mu bind la wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun looloo ñor borom bi ci jaam mu ne binduma nit ak jinne lu dul ngir ñu jaam la léegi nag te yoon saa sax waxoon nañu ko man lam yusra bihi amalu man batta bihi amalu lam yusra bihi nasabu xaw yoon saa sax nee na képp koo xam ne say jëf yaa gàttañ lu ci jëf lu baax yow yaa def taqsir gàttañ lu ci jëf lu baax ba mu yéexee la yóbbuwul ci ñeewu na la leer ne askan wi nga bokk parce que fii laa bokk du la ci gaawee du la ci yóbbu yeneen saa ko wax bi mu ngi ci awra ba ay na yi te gisoon nañ ko tamit ci riyaat bi kon yu bi caaxaan yooyu borom bi faalewul ko ci kan nga takk Abu Lahab wallahi Abu Lahab bu am rasulillah sallallahu alayhi Abu Lahab bàyyi taxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ne la baal lool ci Abu Lahab ba yoneen saa salaam euh, gane àddina dafa kontaan ba jaamam ba ñëw daal di koy libéré daal di koy informé dafa kontaan ba ne ko libéré naa la parce que xabaar bi ma jox dafa neex ah, sama frère bi Abdallah am na doom ah, kontaan ba ne jaam bi libéré naa la Abu Lahab kontaan waaw moom juddu yoneen saa salaam da cee déggoon di frère u baay. waaye ba mu ba mu weddee yàlla ah borom bi neewul ah kii bëggoon na wala boog mooy bàyyi ci xam déedéet da ne tabbat yadaa abii lahabin wa tabb tabbat yadaa abii lahabin wa tabb maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab waaw borom bi wàcce aayaw yi ñuy jàng saar bu ñuy jàng ba ilaa yawmi diin biir àjjana ñu ko fay jàng waaw tabbat yadaa abii lahabin waaw yàqu na toskare na te ñu naan Abu ñaari loxoom yi alkona moom ci boppam alkona te lépp lu mu fàggu xattaay doomi boppam bi ñu ko jariñ tus te waxoon naa xam nga xam nga doomam yi am na doom yoo xam ne ñu ay saxaaba la mais dañu jariñul seen bàyyi dara bu dee yoneen saa salaam ni nga xam ne mooy seen cousin Abu bi bàyyi te moo ko du jariñ dara lan la ay saxaaba di jariñe seen baay dara Abu Lahab dara waaw walla yàlla c'est ça kon nit bu la yàlla boole ku baax xamal sa bopp nga xam ne niñ ci mën a jariñoo nga ci mën a lorewo misaal bu nekk nag am na ci alquran am na ci dund yoneen saa sallam yoo xam ne jàngal nañu ci lu leer nañ kon nag nañu def attention te jaar tànk ñoom Sayyidatu Aisha yi waaw car dañ doon nekk di seetlu di bàyyi xel li nga xamante ne nii mooy jàngale yonent saa salaam ba mën a wax lii waaw bu doon ne ñoru leen lii lépp duñ ko ko mën a transmettre waaw bu dee bu ñuy jàngale bu dee tay moom yaa nga ca téléphone ya yaa nga ca messagerie ya yaa nga ca euh, euh, euh, discussion ya wala ci leneen mooy liñ fi yàgg wax rek moo tax léeg-léeg ñi gën a riir mooy ñu dëkk ak sëriñ si dañuy doonoo le fait que ñu askanaw moom mooy seen baay wala mooy seen mooy seen ndey bu dee mën na ne jigéen waaw mooy seen yaay wala mooy seen baay wala mooy seen nijaay wala yu mel noonu ñoo bokku même kër bu ñuy añ sax ñooy añ na ñooy nangam ak nangam nit ñi di jóge fu nekk di jël ci xam-xam. moo xam ci kër gi wala ci réseaux sociaux yooyu ñoom nag ñu toog fi ñu nekk doy loo lool waaw ñooñu nan la ñuy xamee dara tous du ñu ko xam dara waaw kon nag jazallahu anna as-sayyidatu Aisha bint as-Siddiq radiyallahu anhuma mi ñu indi lii ak an sahabati rasulillah ajma'in mbooleen sahaaba yore saa sam nga xam ne ku ci nekk transmettre nga la nga yoroon waaye wa jazallahu an taabi'iin wa atbaa'il atbaa' ak seeni taal seeni taalibe ña toolam topp ba ni nga xam ne ba suñu jamono yii ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk ci loolee yal leen borom bi dëgëral fay leen waaw fay goo xamante ne nii mooy ngërëmam la leen di may wa ngërëmu rasuulihi sallallahu alayhi wa te mooy ngërëmu yàlla loolu yomb na ko kon nag ñu yem noonu bii di ñëw. insha allahu taala kon jeexal nañ buntu bi deux cent vingt bii di ñëw ba léegi ci dernière virage ñaari buntu ñu defe buntu waaw na lay yem téere bi mooy kitaabul fadaa'il bii di ñëw ñu gis euh, buntu chapitre deux cent trente insha allahu taala wallahu taala وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون wasalaamun alal mursaliin walhamdu lillaahi rabbil aalamiin